A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadinil amiin. Wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ammaa ba'du fayaquulu rabbunaa azza wa jalla fi suurati Tuur. kon ñu ñëwaat ci saar bi nga xam ne mooy tuur agsi woon nañu fi nga xamante ne ni <clears throat> mooy laaye fanweer bi ak ñeent fi nga xamante ne moom la boroom bi tabaaraka wa doon wax baada audu billahi min alsheytaani irrajim falyatuu bi xadiisin mislihi in kaanuu saadiqiin li nga xam ne ci la qurayshi yi nga xam ne ñoo doon weddi doon wax naan bi mu naan am yaqu am yaquluuna ci li ko jiitu ndax ñoom dañ doon wax ne taqawwala wala dañu naan yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi moo fomante daldi créer daldi sos li nga xam ne mooy alquraan ji bal li am ba des mooy laa yu'minuuna ñii gëmuñu dara lu ñu gëm dara waa bu dee nag noonu la demee ko dañ koo sos waafal ya'tuuna ñu indi bi xadiisin nettali bu mel ni mithlihi bu mel ni alquraan bi in kaanu saadiqiina ndem ndekk nañ ñu dëggu léegi nag muy continuer fii lañ waroon a jëlaat mu ne am xuliqu min gayri shay'in am humul xaaliquun mu ne walla boo xuliqu ñoom yéeféer yi di weddi ne maa la yónni ne dekki sax dina am waa ñoom ndax dañ leen a bind min gayri shay'in ndax dañ leen bind daal ci dara noonu comme lan doon wax naan ndax nit ki daa jàpp ne moom dañ koo bind sudan noonu mooy bàyyi ko daal muy wënd nekk ci àddina bi kenn du ko toog gu jëf kenn du ko digal kenn du ko tere wala joog daa am ñeneen ñoo xam ne ñoo leen bind ku wuteeg borom bi te loolu waa Makka ñu mel ni yéeféer yu mel noonu ñoom d'accordoon nañ ne yàllaa leen bind waa kon léegi ba ngeen d'accord yéen moo leen bind lan moo tee kon ngeen daal di koy jaamu moom dong te bañ koo bokkaale am humul xaaliquun wala boog ñoom ñoo bind boog loolu moom tontu bi leer na mooy moos ñoom binduñu dara am xalaqu samawati wal ard wala boog laaj leen xanaa ñoom ñii mooy yii waxoon nañ lay laaj la yoo xam ne laaju biix la mooy laaj leen ngir wax leen ay laaj ne cim yéen ni ngeen xalaat ak ni ngeen nekke am xalaqu wala boog ñoom dañoo binda samawaat yi mooy asamaan yi ndax ñoom ñoo ko bind wal ard ak suuf bal laa yuuqinuun li am ba des mooy ñii duñu gëm mooy duñu am li nga xam ne ak kóolute mukk ci li nga xamante ne moom la boroom bi wàcce ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne am indahum xazaa'inu rabbika am humul musaytiruun wala boog laaj leen am indahum wala boog fa ñoom la nekk xazaa'inu rabbika sa sa magasin boroom yi fa nga xamante ne nii fa la dencuwaayam yu ba yu yu xéewalam yi nga xam ne ci lu nëbbook ci li feeñ waa ñoom xanaa loolu ci ñoom la ne am humul musaytiruuna wala boog ñoom ñooy boroom bi ñoom ñoo féete ñépp kaw di defal di yor lépp est-ce que ñoom loolu ci seen loxo la ne yoruñu ci dara waaw kon mooy la xéewalu borom bi mu defal yonent bi alayhi salaatu wassalaam tànn ko seen biir yónni ko mais lan lañ koy soxoree xanaa mbir mi mil ni daan newoon ci seen loxo tanewul ci seen loxo de am lahum wala boog ndax ñoom dañoo am sullamun ab échelle boo xamante ne nii fii fiihi moom la ñuy jottale ko ba ca asamaan ngir mën a ca nuage ya ngir mën a déglu ji la nga xam ne mooy xabaar yi malaaka yi di génne ba nga xam ne ba ñoom mooloo tax ñoom ñu xam li nga xam ne nag mooy xew ëllëg fal ya waa nekkoon na indi mustami'uhum ñoom ñoo doon loon déglul xabaar yoo yële di wax li war a xew ëllëg bi sultaanin mubin kooku la doon leen déglul na leen indil ci preuve boo xam ne bu leer la lay wu leer wuy wane ne ñoom li ñu nekk dëgg la am lahul banaatu wala boog ndax boroom bi ñoom lañ féetale albanaatu ñi nga xam ne mooy jigéen yi comme liñ doon wax ci malaaka yi wala kumul banun te yéen yéefér yi daal yéen a moom doom yu góor yi am tasaluhum ajran mu ne waaw wala boog yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow dang leen a laaju pay ba tax ñoom ñii mënuñoo dugg ci lislaam bi nga leen di woo fahum ba moo tax min maghramin musqalun ngir fay loolu li nga leen di laaj ne balaa ko laa dugg ci l'islam te nag léegi nag ngir ñu fay loolu le daa diis ci ñoom ba mënuñu ko am indahumul ghaybu fahum yaktubun wala boog mooy kumpa xam-xamu kumpa daa nekk fa ñoom ba ñoom ñooy bind kumpa di wax li nga xam ne mooy li xew am nag yuriduna kaydan wala boog ñoom ana lan lañ bëgg wala boog dañ laa bëgg a pexeel yii yëpp mooy yii yëpp suñu borom di wax surtout côté bii ak li ñu gisoon ci jotaay bale weesu naan ndax li ñuy wax naan taxaw wala yooyu naan naan da koo fomante moo nañ ne ñoom dañ ko doon wax waaye bii tamit am yuriduna kaydan wala ndax dañoo bëgg tegal la dam dëgg sërëx tegal la ab plan boo xam ne ngir faat la kom niñ ko defe woon ci daaru wa loolu buñ ñëwee ci suuratul anfaal mu nga foofu insha allahu taala dinañu gën a yaatal ci côté boobu ba nga xam ne ca la ko waa Quraysh waa kuffaaru Quraysh yi di complot ci seen fa nga xam ne fa lañ doon daje di waxtaane nan lañ koy faate moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne kon am yuriduna wala ndax ñoom kaydam teg pexe ngir ngir faagaagal la falladiina kafaru gaa yi nga xam ne nag ñoo weddi yàlla nañ xam ne humul na ñoom la ñu tegal yàlla newu fi sax di tegal ay pexe mooy yàlla pare na ci seen seenu mujj ba teg na li nga xam ne moo leen war a dal am lahum wala boog ñoom dalee na ñeel ilaahun beneen yàlla boo xamante ne gayrullah bu wuteet borom bi tabaaraka wa taala di allah subhaanallahi gàcc ngaalaamaa borom di cey way moo sori li nga yushrikuuna moom lañu koy bokkaaleel mu ne wa in yaraw kisafan kisfan min as-samaa mu ne te ñoom nag gis nga ndax weddi giñ la weddi àgg na gis nga buñ gisoon ay dogit asamaan si di dog di di dog dogee di dal seen kaw mu nekk am mbugal saaxitan di rot yaquluuna gis nga bu lool xewoon di xam nga lan la ñuy wax yow yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi sa mbokki màkke yii xam nga lu ñuy wax ko faar yii dañ naan yaquluuna dañ naan saxaabun moo lii moom du dara lu dul ay niir la rek marko yoo xam ne dañoo tegaloo fadar anhum suñu boroom nag kon ne baleen mooy ne kon ñii bu laaya bu leer ñëwoon sax buy màndarga bu leer buy wonee ne ñu dañ laa yónni ta nañu ko taa su ne bés bu saa bu ñu xëyee lool la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wañ waaye lool lépp dañ koy weddi kon suñu boroom nag ne fadarhum kon baleen hatta yulaaqu yawmahum fii fiihi yus'aqun mu ne bàyyi leen ba ni nga xamante ne nii ba ni ñuy dajee bés bi nga xamante ne nii fa lañ leen di faate ci la leen bugal yéeg tar yi di dale seen kaw ñoom yéeféer yi ba dootuñu mën a dellu gannaaw de yawma mooy bés ba nga xam ne laa yughni anhum cëy bu du leen jariñ kayduhum seen yañ doon tëral ak seen pexe yañ doon teg shay an tus kenn du leen dimbali bu keroogee bu leen mbugalum borom bi ak di dikkal ngir ñu dem nag fam leen doon dik ca mbugal ma amul kenn ku leen mën a dindali mu ne wa inna lilladina zalamu adaban duna dalik mu ne nag te gis nga ñi nga xamante ne ñoo bokkaalekatu yàlla yii di yéefér yi ñeel na leen adaban mbugal duuna dalika boo xam ne wute naag bii de way bay ñëw moo gën a mat mooy ba ma leen di dik àllaxira dina mag li leen di dal fii ci àddina walakin aksarahum waaye li am moom mooy bil aksarahum li ëpp ci ñi nga xamante ne ñooy yéefér yii nii laa ya'lamuuna xamuñu dara dara dara dara mu ne wasbir kon nag muñal li hukmi rabbika ci sa atteb borom bii mu la teg def la yonent yónni la ci ñoom ñu xëy saa boo xëyee ñu lay weddi di gont di la weddi muñal ci loolu le fa innaka yow rasulullah yow di dëgg-dëgg yow bi ayunina yaa ngi ci suñu suufu surveillance ci suñu saytu ñoo lay saytu wasabbih bihamdi rabbika hiina taqum del sabbal sa borom boo boo di ko sabbal di ko bakk ta di ko sant bi hiina taqum boo jógee jullee boo jógee rek mooy dee ko dee ko dee ko boo xëyee dee ko sàbbaal waaye it boo jullee ba pare di ko sàbbaal moo tax man wa minal layli ak ci guddi gi fasabbihu dee ko yokk di sàbbaal ko jullil di ko dindil lépp loo xamante ne nii di ko wéetal moom borom bi tabaaraka wa taala di ko soril li nga xamante ne nii moom la yéeféer yi di wax wa idbaara nujum ak li nga xamante ne nii mooy ca gannaaw li nga xamante ne mooy biddéew ya bu di fare mooy bu fajar ne mooy